mooy jëf ci yéene la bokk xam nga am na ñoo xamante ne ba ñu defee lii di puukarew puukarewul dañoo génn ci eh, ñoom seen biir laa yàqu waaw mooy hadiis Seydina Abu Hurayra boobu radiyallahu anhu doon wax ne dañoo demoon ci xare waa ji benn waay boo xamante ne daal jàpp daal eh. benn waay na boo xam ne daal euh, ci <laughs> dafa juukoon ci seen ci biir saxaaba yi dafa jekk rek ñu gis ko waaw léegi tuddoon nañ ko fi ci Riyad bi ah, mais xaw na yàgg la ba'sa an <laughs> an nukarrira hadhihi al-qissa <laughs> waaye eh, bi bi bi bi ujaala insha allah amul problème ñu waxaat ko ci lu gàtt eh, léegi waaye ah eh, bon ci la ñenn ñi ne kii la kii la waa ji lakkaloon takkal waa Makka pot keroog Uhud <laughs> ah Quzman am ñu ne Quzman la woon <laughs> mais am ñu ne noodu Quzman parce que Quzman beneen affaire la beneen xew-xew la mais boo wa ala kulli xaal léegi mooy waa ji dafa jàpp yéefér yi di leen faagaagal bu dee Quzman oo waxut daanaka ñu yor drapeau waa Makka bi ñu ci bari Quzman leen ajjanti waaw mais sauf que waa bi mu ñëwee ci gàttal bay waaj a faatu en tout cas nettali bële bu dee bu Seydina Abu Hurayra bi du Uhud eh, am na bu ne biñ jógee Xaybar la ah Waadil Qura Waadil Qura tali <laughs> léegi eh, mu mu kii mu mu mu mu mu mu xare foofu ba gaa yi jekko ba gaa yi gaañ ko nag fekk benn waale woo xam ne saa buñ ko mësoon tuddoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa ji min ahlin naar quoi léegi nag bi nga xamante ne ci waa safara la bokk bi nga xam ne ci la dem ci xare bi mais moo moo moo moo moo toppee yéeféer yi mbooro ba bayax waaw moo leen sonal keroog waaye bi mu demee gaa yi gaañ ko ko wax finalement ñu gaañ ko euh, mu blessé gaa ñëw di ko wax naan ko hani an bi shahada mu ne waay ban shahada waay ko ne ban shahada parce ñaari nekk la yu bo yu bokk laa lay booleel nii bu dee kële moom yonent way saa saam doon wax ne saa buñ ko tuddee mu ne min ahlin naar sahaaba yu ñëwee affaire bi jaaxal ko mu ne ah, mu dem topp di seetlu waaj ci xare bi waa ji di rey ci yéefér yi di rey ci yéefér yi di rey ci yéefér yi ba gaay yéefér yi am ñu ko ci jekku gaañ ko euh, mu tëdd nag xam ne bon jàpp ne day faatu quoi mu daal di jël gànnaayam daal di faat boppam ba saxaaba bi daw ñëw ci yeneen tubaab yi saaf ne ko ashhadu annaka rasulullah maa ngi seede ne yow ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam yooyu saaf saaf ne ko lan mu ne ko ar waaye ji doon wax saabu ñu waxee mi yoroon wax sànq naan min ahli naar gis naa ko waaw gis naa ko mu dafa dem def njàmbaar waaye bi mu kii dafa rey boppam xam nga kooku yore koy saaf saaf ne min ahli naar waaw. tamit. Euh, bi nga xamante ne euh, moom ci leen ko laaj mooy beneen nettali bi gaa yi dañoo ñëw moom itam daa rey yu bari ci yéeféer Usman noonu la defoon Usman ci boppam moom moom nettali mooy lii may wax bi mu reyee gaa yi di rey ba gaa yi blessé ko moom tamit saxaaba ya fa ne woon ci wetam naan ko hani an laka yaa Usman bi shahada ñu ngi lay ndokkeel yow Usman ci ci ci li nga xam ne mooy mooy martyr gi nga gi nga doon nii gi nga war a doon ndax ñoom ku gisoon nga nekk martyr dañuy jàpp ne kii bu doon am naa ci ki sàkk ne moo ma raw raw na parce que mu ngi nii di nekk martyr mu ngi faatu ci toolu xare allah <laughs> waaw ñu koy ndokkeel mu ne way tàndax bi am way bat bat man nekkuma woon du xare loolu ngir samay ñoñ ngir fa ma bokk waaw ngeen ñoo xam ne ay guerrier lañ fa ma jóge kooku daa yàqule waaw Usman moom looloo ko daloon waaw kon nga gis ñooñu ñëpp bokkuñ te xoolal saxaaba bi nga xamante ne nii da doon xare ah nekk ci xare bi di xare pour wax la gis nga dama lay jox ay nettali yoo xam ne yu wuute lañ ba nga gis nag affaire yi ah kon de mbir yi affaire yu yéene la te comme que nag affaire yu la yonent bi aley salaatu salaam moom de ah moom borom bi da koy wan eh, eh, loo xamante ne mooy xaybiyaat yi moom yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi da koy wan xaybiyaati mooy yi nga xam ne dafa nëbb loolu moom lum ñu ci wax ñu xam ne loolu la waaye ku dul moom di aventure wu ci yooyu loolu du lu wóor waaw loolu du wóor nettali jii nag mooy mook ak Tufayl ibn Amr ad-Dawsi yaa fay'a ata'rifu man huwa Tufayl ibn Amr xam nga Tufayl ibn Amr ah Tufayl ibn Amr kaana sayyid sayyid kaana sayyid Daws moo doon sangu waa Daws tribu Seydina Abu Hurayra moom mii moo dem woo waa Daws bokk na ñëkk a tuub ñëw Makka fekk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di door a woote moom ab Tufayl ibn Amr ad-Dawsi waaw léegi nag ci gàttal daal ci la ñëwoon ne yonent may saa salaam après yonent may saa salaam bi mu tuubee mu ne ko léegi da ngay dellu parce que fii nii euh, euh, la Amr ibn Abasa c'est la même chose ak li mu wax nii radiyallahu anhu su hadith sayna Amr ibn Abasa bi gis nañ ko ci Riyad bi walillahi alhamdulillah bu gudd boobu mooy fii doo fi mën a nekk gis nga fii Makka ni ma fi mel ak gaa yi waa Quraysh nii niñ ma fi bañ a ak sama ñi ñi fi gëm rek niñ sonne léegi euh, bon te doon na woo yonent bay saa saam naan ko ñëwal daw su foofu am naa ko ab tataak yooyu yonent bay saa saam ne ko déedéet doon na ko wax ngir mu gàddaay jóge Makka bu yées gi kon comme que gars nii la yéese waa ahlu Makka di waa Quraysh ñi yéefiri mais kon bàyyi leen yonent bay saasaam yonent saasaam ci gàttal na déedéet léegi bi nga xamante ni yonent bay saasaam la ko demal comme li mu waxoon Seydina Amr ibn Abasa rek waaw ba ni ngay dégg samay mbir léegi bi mu déggee ne yonent bay saasaam gàddaay na euh, euh, dem Medina mu dégg ne mu nga Medina mu daal di dem. xam nga moom mii moo ñëwoon ne naan naan naan yonent bay saa salaam fekk yonent bay saa salaam ne ko demal nga woo waa Daws bu dem woo leen kenn ñëwul après mu mer quoi naan yonent bay saa salaam waa Daws woo naa leen kenn ñëwul yonent bay saa salaam ñaan leen yàlla ñaanal leen yàlla lu lu lu këpp seen ah yàlla alak leen ah yonent saa salaam ne allahumma ihdi Dawsan wa kilihim <laughs> ne ah kooku bu ñaanoon ñaanam googu bu ko bu ko bu ko bu ko yoneen saa salaam ñaanoon bu ko ñaanoon taa yooyu mais kon Seydina Abu Hurayra du ñu ko ah yoneen saa leen ndax nee na waa taw si moom ñooñu ñoo yées yoneen saa salaam woo naa leen mais ñooñu dëgg lañ bañ ñaan leen yàlla sama gaay yoneen saa salaam ne yàlla yàlla nga gindi waa Daws te nga indi leen waaw te boobu ba ñuy ñëw di ñëw ci yoneen saa salaam moom nii moo leen jiite woon ci leen ñëw après. Euh, bésub xay fekk xaybar ñu ñëw foofu euh, Medina ñu ne leen ah yeneen saa salaam daa dem xare de xaybar ñu dem xaybar waaw fekk xare bi jeex la Seydina Abu Hurayra doon nettali <laughs> Seydina Tufayl la nag radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la jóge kon Taws di gàddaay ànd ak mbooloo moomu dafa am ci mbooloo moom benn waay biñ ñëwee daal waa ji euh, bon eeru Medina bi bon nekkuloon seen affaire quoi <laughs> mooy air bi. faj tawul Madina comme li doon dal ñi mas a jaar Medina yëpp te miinuñu ko eer ba te doonu loon approprié ñoon te manoon na leen a teg ci ay yoo xamante ne ay jàngoro la wala yoo xamante ne daal la yuhmadu uqba waaw nag waa ji feebar eeru Medina bi daal daal di koy jàpp mu feebar léegi nag moo mu désespéré daal di jël ay ciseaux daal ciseaux daal di dagg siditam yi waaw ba ni nga xamante ne nii noonu la la faatoo quoi Sayyid Tufayl radiyallahu anhu daal di koy gis ci ci ci ci ci ci gént gis ko ci ci anam bu rafet way nekk ci ay ay ay ay ay ay ay nekkin bu rafet daal ah waaye sukk lépp ma ngi yànj ba def ñaari loxoom yi mu gis ñu daal di koy ñu daal koy muur ci biir gént gi mu ne ko mais diw lan la sa boroom def ak yow mu ne ko sama boroom daf maa jéggal ci sababu hijra gàddaay gi ma jóge sama dëkk daw si ñëw gàddaay si ñëw ci ne yonentam bi alayhi sama jëf jooju ci la ma jéggale li nga xam ne mooy dagg gi ma dagg sama sama loxo yi sama siddi bi ba ni génn àddina sama borom loolu la ma jéggale waaw léegi nag mu ne ko mais ci gént gi ba léegi waa mais lu la ma gis sa sa sa sa sa loxo yi ñu daal di koy band nii daal di koy muur ah si lépp yàññ ba mu def sa loxo yi yi nga daggoon ah mu ne ah fii de boroom bi dañ maa gis nga xoolal non ñi ñoo xamoon ay teggin ko wax. waaw radiyallahu anhu bi nga xam ne la Sayyidatu Tufayl da koo laaj lan la sa borom def ak yow ah lan la sa borom def ak mu ne damaa jéggal ndax gàddaay gi ma gàddaay jëm ci yonentam bi alayhi salaatu wassalaam waaye bi nga loolu mooy lu neex yi waaye bi nga xam ne lu naqar yi mooy mais sa loxo yi ma gis ñu muuru boobu ba léegi moom daa mel ni bokku ci de waxu ko ne bon yàlla damaa wax wala da ne xiilal yi lan nusliha minka ma afsadta ah ah ah maa afsadt waaw ñun nekkuñu di yëwénal loo xamante ne nii wax fa xilla mu ne nee dañ maa wax man waa ji tontu ko ci génn ne dañ maa wax <laughs> ne ñun du ñu yëwénaat du ñu réparer loo xam ne yaa ko yàqal sa bopp xéewal guñ la defoon waaw ñu ciy xam de passage gis nga yaram yi la yàlla jox yow la noir deben ñuul ñuul yow la tubaab weex yow la japonais jaune nangam ak nangam yaram boobu lañ yàlla dénk ak képp ci kaw suuf la brésilien l'australien la tabaskan ñépp waaw bis boo fi jëlee sa topp les chirurgiens ndax nee nga daal bakkanu européen wa xew teppil leen ma sama bakkanu africain bu tàcc bi te guddal ma ko j'ai de l'argent je débourse waaw Ah waaw ah waaw je débourse ça lu ma soob laay débourser waaw ah. bu ko defee euh, man bon <laughs> euh, ngeen ngeen ngeen yëkkatil ma sama bakkan bi man japonais laa sama lexu japonais yii neexuma wala japonaise je veux lex des jours européens aywa na la leer ne yaa ngi ci bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy yaa ngi topp nekk nga taalibe Iblis wala amurannahum fala yughayyirunna xalqallah Iblis waxoon na waat naa ne <laughs> waaw oh man de dinaa leen digal fala yughayyirunna waat naa ne dinaa leen digal ba ni nga xamante ne nii moom la ñuy soppee mbindum yàlla allah wal iyaazu billah waaw kon nag fais attention kii de saxaabaab yonent bi la alayhi salaam wal hadiis qad rawaahu al-imaam Muslim fi kitaabul iimaan waaw rahmatullahi alayhi léegi bi nga xamante ne nii euh, euh, noonu la demee kon mu ne dañ ma ne ah man kat du ñu la yéwénal loo xamante ne nii ñun ñoo la ko defar yaa yaa yaa ko yàqal sa bopp léegi ak Tufayl li daal di yee <laughs> Ibn Amr <laughs> daal di dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam xadis bi Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ko nettali mu ne wala wax naa la mu ngi ci kitaabul iimaan ci sharh di sahihu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ah mooy buntu bi euh, kii def euh, surah yi baabu dalil ala anna qaatila nafsihi laa yakfur waaw buntu bi wax dalilu ki nga xam ne moo faat boppam le rien que dafa faat boppam kese mënuñ ci leen ci yéefar mooy waaju xaru waaw xam nga kii moo ay boobu léegi nag Seydina Sufayl radiyallahu anhu daal di yeewu bi mu yeewoo ni mu def mu daal di gis yonent bi alayhi salaam dem ca moom sallallahu alayhi daal di koy nettali nettali bii gént gii mu gis ba mu ko ko nettalee yonent bi salaam déglu ko mu nettali ba pare fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma waliyadayhi faghfir <laughs> yonent may saa saam si saate mu ñaan ne allahumma xam ne ne lii ru'ya haqq la géntu dëggal yi du ay adraabu ahlaamin daa non <laughs> gént gii mu gis haqq la yonent may saa saam xam ne ne lii gént dëgg la mooy kooku mu nga aljana sauf mooy dina mu ngi ci lu baax mu ngi ci naataange sauf que loxoom yaa def waaw ndax moom la jaare woon faat boppam yonent way saa faat ci saase mu ne allahumma ee eh, sama borom wal yadayhi yow mi ko jéggal yaramam lépp ba mu nekk ci xaal yu rafete noonu ta taaroo noonu loxoom ya nga xam ne moo def ci ta naataange gi wal yadayhi maa ngi lay laaj ñaan man sa yonent wal yadayhi ak ñaari loxoom yi faghfir yam nanga ko jéggal allah <laughs> kon mu ngi naanu wallahi ñaan nga dal na ñu jéggal ko <laughs> kon kii nu mu def hein hein rayul boppam ñu ne la waaw <laughs> loolu lii lépp nettali moom moom dafa faat boppam lu tax te gisoon nañ hadiis Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhu ci Riyaad bi bi yeey yeneen trois cent cent doon ko dañ koo laaj ar wa rajulu yuqaatilu shujaa wa rajulu yuqaatilu li yuraa makaanahu inda nnaas faman fi sabiilillahi ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala sallallahu alayhi wa sallam man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya al-ulyaa fahiya fahuwa fi sabiilillah. lan <laughs> ko ci yàlla ba fay dellu ci mu ngi ci saxiix yi Seydina Abu Musa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne yonent may saa saa dañ koo laaj ne ko yonent saa saa ah <laughs> ar-rajulu yuqatilu shujaa <laughs> ah. waaw mais benn waay boo xam ne yonent saa salaam moom day xare ndax njàmbaar quoi di wane ne moom njàmbaar la waaw waaw moom day xare parce que fii lañ dañoo laal seen ñoñ tey ñu xam ne. ils vont entendre nos bruits de bottes <laughs> waaw ah. <laughs> tey mokkam moom du xoolul sax mokkam mañ sax est moo tooñ wala déet déet ah, non bakkan d'un américain n'est pas euh, bakkan d'un quelqu'un d'autre sur terre waaw même bu dee moo tooñ def loo xam ne mérite dee fa lu nekk kenn du ko rey parce waaw <laughs> ak ah, ku nekk rek nañ ko jàppee ah on est des séeréer waaw ay ah. <laughs> baganum séeréer ku ko coob <laughs> tey nga lijante ko dinañ ko lijante yow xooloo tax waa ji moo tooñam tooñu wala sax lu sax dañoo faat kenn waaye ñee def lu dul noonu bokk ci ñoom ñu teg koy daan ña ko teg daan nag wala fayu ci moom lam def ñu ne tey ñu dee pourquoi les mandiang là ils agressent notre ami sérère alors que moo tooñ moo fekk waa tooñ ko waa ji fayu garaam il agressé wuñ dañ dañ koo teg li mu yelloo gaa nag takku xeex ngir loolu <laughs> mooy qis ala zalika mbir yi bari na waaw war rajul yuqatilu euh, euh, euh, bon affaire bi dañoon nañ gàtt quoi bon on va essayer de faire de faire court <laughs> de gàttal waaw léegi waaye yonente way saa saam kee moom day xare li yu amakaana ngir ñu gis waaw <laughs> ah les galons yi nga xam ne moom lay moom lay moom lay teg ak tamit ci société bi ñu am <laughs> il a fait le Congo <laughs> il a fait euh, li nga xamante ne mooy nangam ak nangam il a fait euh, euh, la seconde la seconde guerre mondiale waaw yu mel noonu ko neex oh, il fait partie des commandos yi nga xam ne ñoo keroog. moom du lépp seede nañu moom waa ji looloo tax am na koo xam ne moom li yura makanahu inda an-nas waa yoneen saa moo nekk ci yoonu yàlla ci ñi mu ne man qaatala mu joxe règle générale jeex na képp koo ne daal xare na te yow bi ngay xare ci yéene lii la mooy li takkuuna mu féete mu nekk kalimatullahi muy kalimatu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu mawla alayhi salaatu wa salaam féete kaw lu dul moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla waaw ku xare lu dul lii moom mooy kuttus nga waaw mooy parce nga sa bopp te yow ñàkk nga kon kon ñu gis ne fii côté bi as-sahabi ibn al anhu bi ñu fii leeral mooy côté yéene gis ne kon ndekete yoo yéene yi ndekete mbir yi daal ci yéene la waaw waaw mooy mbir yi ci yéene la bu sa yéene baaxee ah, bu sa yéene baaxee day am loo xam ne day mën a nekk mooy indiraaju niyaat da ngay mën a jël yéene bii dugal ko ci mooy lépp la la mooy yéene ngir yàlla bu jiitoo lu nekk mën na ñëw greffé wu ci lu nekk mën na ci ñëw tax ci yeneen yéene yu baax yi bien sûr waaye bu dut loolu ah moo tax nit yonent bay saa saam woon innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa waaw dëgg-dëgg jëf yëpp ci yéene yi la nekk te yéene ku nit ku nekk la nga yéene ngay am waaw ku nekk rek la nga yéene moom ngay am fii mu bu dee damay dem jàkk yéene ngir sama borom bu ko xasee yéene jullil sama borom man naa cee yéene waale yëpp ci biir yéene boobu bu ma demee daje faale sama mbokki jullit ñi waaye bu ma demaatee amaana ma day faat diw bu ko defee la ma waxoon dina ma ko jox mu jox ma ko loolu lépp day mën a nekk ci ginnaaw waaye bu dee ne damaa jénn ci damay dem jàkka parce que dégg naa diw yu te daf maa yoree lool loolu yóbbu ma yàlla yóbbu ma sawaay loolu yonent bi saa saa nee na wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa yow dama woon ngir julli ah parce que julli ji yóbbuwul fa yàlla fa fii ma ne bu waaj ñëwul woon doo dem la preuve doo fa dem lu dul lu mel noonu waaw gis nga mbir yëpp leer waaw moo tax mbir yëpp jiitalul borom bi waaw kii nag loolu la mooy dafa yéeneem yonent may façaat xam ne kii yéeneem yàllaa tax bu boobaa nag fala ba subhaanallah fala ba'sa bihi an yujar wa yuhmad allah amul problème bu boobaa yàlla fay ko jëfam nga xam ne mooy xare bi mu dem waaye tagg bi mu tagg na xubha wa ana ibnu wa al-ghulaamul ghifaar yi talal la yóbbante bi taman maay jënu ghifaar bi waaw <laughs> waaw le ghifaarien waaw je suis le jeune ghifaarien waaw loolu dara ko ci fekk waaw waaw waaw kon loolu lu ama am solo la mooy kon gis nga yéene yi kon ah ah nañuy nañuy nañuy nañuy nañ fal mi jët di nii yaat li bon moom ah mooy li nga xam ne defuñu tus ba pare bëgg ñu leen di tagg ci loo xam ne defuñu ko waaw kay la taxsabanna alladina yafraxuuna bima ataw wa yuhibbuuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin bi mafazatin min al'azab wa lahum 'adhabun alim waaw looloo baaxul yow de woo dara ba pare bëgg daal yow bu ñuy joxe nga ma yegg a tagg ñu tagg la moom moom loolu rek moom daal am tagg aw way rafet waaw lu ma dul amee way rafet du ko def waaw kooku moom yëpp a ma yàqu kooku batalaane la waaw moo tax mbir yépp ci yéene la moo tax it comme que loolu liñ doon wax sànk yonent bi sallallahu la borom bi wan yooyu. moo tax nit nag doo ñëw nii moo tax bu doon jëflanteeg malgré loolu borom bi di ko wan ah ba pare ne yéeféer naafiq yi wala ta'rifannahum bi siimaahum di nga leen xam ci seeni euh, mandarga ba pare moom bu xamoon leen ba waxoon ko sayyida Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu pour pourtant moom li mu doon àtteewul ñoom mooy az-zahir ci li te loolu gisoon nañ hadith bi wax loolu ci côté boobu Euh, ak buntu bi imaam defoon loolu que bu ñuy àttee ak tamit di sukkandiku mooy li feeñ kantaa li nëbbu moom loolu dañ koy bàyyi suñu borom waaw mooy kon dañ ciy jànge ne kon nit mën naa def ci biti loo xam ne nit mën naa jàpp ne lii baaxul moo tax benn saxaaba bi jàpp ne kii moom ki mu ko ñu wax non kii moom gisuma lu dul ne euh, euh, payam yàqu na simpeeku na yàqu na waaw alors que ndeke du loolu moo tax loolu lépp li ci gën a mooy xusnu niyya xusnu zanni bi ikhwanina rafet njort suñu mbokk jullit yi waaw fekk defuñ loo xam ne moom dafa leer ne lii baaxul waaw mooy bu ko defee sax yow waroo cee jàpp ne comme def na lii nag bakkaar def na bakkaar day wane ne alku na yéen loolu amoo ci droit amoo ci droit waaw waaye it di def lu baax defaale loo xamante ne xam nga loolu dafa leer même yow lii leer ne bakkaar la sax. ci kaw noonu doo kontaan ci bàkkaar buñ def parce que doo gis lu ñaaw lu yàlla tere nit di ko rek ci kontaan loolu benn affaire waaye nag waroo jóg ci kaw noonu naan waa ji yéeféer naan na sàngara c'est un yéeféer te waaye daganalul mbir mi kiiwul dara ci droit léegi nag mu def yow bu dee loolu lañ lay wax yi nga xam ne jëf ju baax la sauf que yow waa ji ci bitin yi ni mu ko defee daal da nga naan sawaay bii daa mel ni da doon day ngistal ko quoi loolu moo baaxul ah. looloo baaxul looloo baaxul gis nit di julli ah non man foog naa waa ji nii julleen ji c'est pas naturel dara kan moo la ko wax <laughs> foog naa bu tëju woon néegam di jullee nii kan moo la ko wax munoo bàyyi ñaaw doon <laughs> hein ci imaam bii moom ah saay guddalam gii muy guddal julli gi man yaakaaruma bu nekkoon moom dong nii la koy guddale quoi kan moo la ko doo bàyyi wax ko am ñaaw njort loolu di ñaaw njort looloo yées yow def lu baax xam nga kii di def lu baax la mooy saxaaba bi dafa rey ab yéefér suuf ko dane ko jëlal maa la ko yóbbante te man maay jëlu xifaar pour naa dem laa salam ne mais subhaanallah mais benn problème daa nekk yàlla fay ko li def ba pare ñu tàng ko <laughs> yow bi nga waaji ju li nga wax loo waaji jàngal xuraan nga naan waaji jàngamal xuraan bi c'est pas naratu doo bàyyi wax lu amul mooy lu tax lu lu am lu gën a yomb euh, sa mbokk yi loolu gën a rafet <laughs> lan la waxoon ah Seydina Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri <laughs> mi ñuy gis ci xadiis bi <laughs> doon na doon na wax ne moom dañ koo xañ mu taxaw julli mooy dinaa fi lu guddi sept mois waaw wala six mois lañ ko xañ ngir ndax benn bàkkaar gis nga liñ doon wax sant ci teggin ñi xam yàlla dëgg-dëgg neew yàlla xañ na ma may may di jaamu yàlla sàngam déedéet xurrimtu waaw waaw mooy Shaykhuna al-Hakim ath waaw rahimahullah nan la ko borom masaalik waxe <laughs> ash-shaykh abul mahamid suñ tuuba <laughs> mu ngi nettali affaire boobu <laughs> xew xaw sayna sufyan ath-thawri ibn sa'id ibn masruq ath-thawri ha al-kufi amirul mu'minin ha rahimahullahu ta'ala waaw mu ne moom nee na shaykhuna al-hakim ath-thawri radiya anhu alayhi ridwaanul hakiim ar-rahiim xam nan xurrimtu voilà kaddu gaa gi xurrimtu an aquma fi layali sab'ata ashhurin ghayra ala tawali li ajli dhanbin wahidin fasu'ila anhu faqala qad ra'aytu rajulan min ar-rijali wa huwa fil buka'i faqultu fi nafsi hadha mura'i wa loolu mu ne hurrimtu la wax man de Sufyaan as-Sawri xëy nañu wax an aquma fil layaali ma taxaw ci guddi yi di julli di naafile daay bu ma jullee teeg dee ma doon def manatuma ci dara dañ ma koo xaj waaw yàlla ko xaj mais neewul yàlla xaj na ma parce ñoom ñoo xam teggin waaw waaw mel ni waa ji nga xamante ni moom bu affaire yi baaxee fa qaala mu naan rabbi ahanan eh, sama borom doy dal na wa amma in amma al-insanu idha mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kooku mooy ki xamul dara kooku xamul li teggin nit ki bu ko boroomam tegee natt ah salaire ba doon am ñu wàññi ko wala ñu wàññi ko ca liggéey ba wala doon am daal oh marché dara doxatul temps yi xoos bu maan gi lim ci doon am temps yi bi doy na waar ah foo laal mu mel ne xeer waaw <laughs> faqadara lay rizqo lu muy wax fa yaqulu mu naan rabbi ay waay saa borom doyadal na ma waay ay waay saa borom saa borom waay waay waay saa borom na ma <laughs> toroxal na ma de waaw kooku moo ci xamul dara waaw moo tax Seydina Xalil mi nga xam ne moo ciy sang ñépp wa ila maritu ah Euh, euh, bu ma bu bu bu ma feebaree la wax bi nga xam ne moom moo yasqin moom moo may moo may moo may moo moo moo moo may jox may naan moo may nàndal waaw Allahu akbar moo may leer walladhi huwa yut'imuni wa yasqin moom sama moo may mooy nga xam ne yut'imuni mu def moom mooy sujet yàlla moomay yeel wa yasqi te wa maree moomay nandal waaye ba feebar ñëwee waxul wa idaa amradani de bu ma feebar bu ma tegee feebar bu ma feebaree man nag mooy li naqari mu ne man centré ko ci boppam waaw loolu moo tax ma yàgg la wax looloo tax boroom xam-xam yi naan euh, yàllaa ko gindi moo gindi diw waaye moo seetaan diw mu sànk waaw ngir bañ ne yàllaa ko sàkk loolu teggin yu rëy la yoo xam ne moom lañu alxalilu alayhi salaatu wasalaam doon kon Seydina Sufyan ibn Sa'id as-Sawi rahimahullah mu ne ma ne hurrimtu an aquma fi layaali sab'ata ashhurin ala dawaam li ajli dhanbin waahidin man daal gis li tax ñu xañ ma sept mois wa ngi manumaa taxaw dinaa fi guddi lenn la à cause de te tamit dañ ciy gaare loolu laa wax sëriñ expérience am baax na bu koy nettali taalibe yi waaw parce que Seydina Sufyan ibn Sa'id as-Sawri amirul mu'minin radiyallahu anhu lii ñu ngi ko doon nettali ma doon na leen koo bañ a nettali ah <laughs> te wàññiwu ko mu ngi nii mbir bi daa siiw siiw ba Seydina Sëriñ Tuubaa di ko indi ci Masaalik te boo demee ci sëriñ ñu la koy nettali ah mu koy nettali mais ñun jàpp nañ ne sawaay dañuy yéesal yëf kese ba gaa yi jàpp fii mu ne moom eh, eh, Serigne diw <laughs> ah moom uluhiyya da cee am dara te amu ci tos wallahi <laughs> ndax al uluhiyatu lillah waaw amul ci nguuru yàlla gi dara kenn ci amul tus waaw <laughs> lahul mulk borom mulk kenn la mooy Allahu azza wa jalla waaw kon nag nettali expérience yi nga xam ne. ah yu xaw a safaanoo yi nga xam ne lool day jariñ taalibe yi seen pas-pas bi ñuy jàpp sëriñ bi it mu mën a normal waaw kon mu ne li ajli dambin waahid man daal benn bàkkaar parce que dafa càmbaarat boppam xam ne mais é man de sept mois li saa bu ma ta day bëgg julli guddi comme ni mu ko doon mais du ko man après ci la xalaata xoolaat yàlla wan ko li tax mënatu ko mu ne li ajli zambi wahidin à cause de benn bakkaar ba nga xam ne mooy benn ah taalibe yi laaj ko fa suuli laa ñu laaj ko ca saasi ah waa bakkaar kon man la war a <laughs> waa benn bakkaar nga def ñun kon kay ñun kon suñu ñàkk taxaw julli yi ñun xam nañu quoi jam <laughs> na sa aliba bañ koy soxoon naa la ñun moom moom moom moom on est réglé quoi ñun suñu affaire suñu cas dafa clair bu yàgg waaw ñun ci lan benn waahidin fa benn wakkar sax mais la ñuy gees ma ne ci yàlla yi yàlla yi tere la ñuy gees <laughs> ci la ñuy gees laa